adabu safar les règles de du voyage hadis biñ ci mujj woon a gis ne woon ak chapitre mujj mu doon chapitre cent soixante-dix-neuf la ko tëje woon baabu tahrimi safaril mar'ati wahdaha buntu bi doon wax xaraamu l'interdiction à la femme de voyager seule mooy tere guñ tere jigéen gi di tukki moom dong hadis biñ ci mujj woon gis mu doon hadis neuf cent quatre-vingt-dix mu ne wa an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laa yaxluwanna rajulun bi imra'atin illaa wa ma'ahaa zuu mahram banim jeexe walillaahi alhamdu wal minna tey inshaa Allahu ta'ala niñ ko waxoon ñu jël ñu war a jël kitaab bu bees téere bu bees c'est un nouveau livre Riyâdous Sâlihîne mooy livre bi mais ci biir daa am ay livres est composé de ay livres waaw est composé de ay livres composé de ay livres waaw lii mooy kitaabul fadaa'il al imaam ne kitaabul fadaa'il téere ngëneel yi fay bi ñuy jeexal bi wees waxoon naa la bunt bi bunt yi ñuy romb yépp yi ñu romb yépp moo ci gën a gudd waaw muy téere ngëneel yi waaw ngëneel yi allah allah waaw kitaabul fadaa'il téereem ngëneel yaa ngoog mooy téere bii ñu nekk waaw waaw léegi ngëneelu li nga xam ne mooy alquran ngëneelu euh, jàpp ngëneelu nodd ngëneelu julli ngëneelu dem jàkka gëneelu boo mbo di fekkee mbooloo yi julli yi waaye gëneelu as-sunanu rawaatib naafila yi ñiy naafila ci julli yi ak tamit julli bu nekk ngëneelam allah ak ajjuma ak li nga xam ne mooy yoor yoor ak yi nga xamante ne ñoo jëm ci tahiyatul masjid boo duggee ci jàkka ji waaye gëneelu taxaw layaali ramadan taxaw imanan wahtisaba di jaamu borom bi tabaraka wa taala ci ayyam layaali ramadan waaye ngëneelu li nga xamante ne ñu xame ko tamit ci at tarawih ah ak ngëneelu laylatul qadr ngëneelu socc ngëneelu li nga xamante ne mooy joxe zakat ak li nga xam ne mooy woor weeru koor ak ngëneelu di def yiiw waaw ci jamonoy sahru ramadan ak tamit gëneel yi nga xamante ne euh, bis yi nga xam ne ay bis la yu ñu xam ay arafat ay ashura ñoomin taswa waaw ak tamit gëneelu wooru gàttañ lu yooyu nga xam ne gàttañ euh, nga xam ne gàttañ nga ah, wala gàttañ non <laughs> mooy tasawwa yi nga xam ne yow da koy def Euh, euh, ci sa coobare waaw du farata ci yow waaye nga koy def comme bisu altine yeeg alxames ak ñetti fan ci weer yi ak yooyu yëpp ak sitta min shawwal euh, juróom benn fan ci weeru kore yooyu lii ci gàttal moom la bunt bii di wax mais dafa gudd ci ci téere bi kitaabul fadaa'il loolu lépp war nañ ko gis fii insha allahu taala téere bi al imam tudde kitaabul fadaa'il insha allahu taala ñu koy commencer al yawmul jumaa yawmul jumaa muy le dix euh, jumaada al uula non jumaada al axira wala jumaada al thaniya waaw muy jumaada numéro deux le dix yawmul jumaa cent tombeeg 1446 ginnaaw ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam tombeeg li nga xam ne mooy le le le le le treize vendredi treize décembre deux mille vingt quatre insha allahu taala bu euh, téere bi nag téere bi euh, daa bari ay hadith mu ngi commencer chapitre bi muy commencer mooy euh, chapitre cent quatre-vingt moom lay commencer après daal di jeexee chapitre deux cent trente nga chapitre cent quatre-vingts lay commencer jeexe chapitre deux cent trente et chapitre mu ngi commencer hadith neuf cent quatre-vingt-onze waaye mu ngi jeexe hadith mille deux cent non mille deux cent soixante-sept mille deux cent waaw mooy neuf cent quatre-vingt-onze ba mille deux cent soixante-sept yaa vay defal ñaata xadiis la war a doon kon ci téere bi mille deux cent soixante-sept ngay def moins neuf cent quatre-vingt-onze ah laka téléphone in kaana laka yaa fay téléphone fa laka calculatrice xudi téléphone mille deux cent soixante sept moins neuf cent quatre vingt onze hadith wala muy deux cent soixante dix sept si mu ngi noonu léegi kon ñuy commencer li nga xamante ne nii mooy chapitre bu njëkk kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne kon alba albaabu albaabu albaabu samaanuun albaab as-samaanuun wala baab ah as-samaanuun ba'da al-mi'a waaw as-samaanuun ba'dal mi'a mooy cent quatre-vingts baabu fadli qiraatil qur'aan allah <laughs> allah imaam tàmbale fi di indi nag ngëneelu premier ngëneel ngëneelu jàng al qur'aan allah déglu leen yéen jàng nga du al qur'aan yi ñi du jàng al qur'aan di leen fattar ña leen seen nopp yi di déglu ba bu ngeen xamee ngëneel yi ngeen sóobu ci jàng alquran ah ah qultu fa man yurid wa man min mawlaahu lu muy def falyaqra alquran la yansaahu <laughs> li Bamba waxoon ne Eh, doon nettali di wax ci li nga xam ne mooy eh, eh, masalikul jinaan masalike al jinaan taxawoon nañ ci tamit ci côté yooyu ndax defoon na bunt boo xam ne c'était ci loolu mu nekkoon bu ama ama ama am li nga xamante ne mooy solo nag allah waaw waaw képp koo xam ne daa bëgg alqurba min mawlaahu na nekk koo xamante ne day jàng alquraan te bu ko fàtte te bu ko bàyyi bu ko délaissé bu ko bàyyi délaissé ko waaw loolu ëpp naa def waaw kon moo taxoon foofa yaataloon nañ ci ci ci wi de waaw yaataloon nañ ci bu baax ci wàllu wi yaa ngi koy fàttale ko way yow déglu nga Mazaalik est-ce que déglu nga Mazaalik déglu nga Mazaalik waaw mooy fas faslun fi tilaawati fi tilaawa faman arada alqurba min mawlaahu falyaqra alqur'ana la yansaahu qultu faman yurid rida arrahmani falyuthbitan tadabbura alqur'ani adim tilawatan lidil kitaabi walaw salasatan min al ahzaabi fi kulli yawmin duna hijranin la kama talabatul ilmi lahu zawun tima waaw ba ca biir nan la tahjuran watluhu mu abida wasambitan mashita minhu abada min al-ulumi mithla salih salaf id kulluhum min lujuji bahrihi gharaq allah kon foofu buntu yoo yole moom la doon wax waaw ñu ngi noonu léegi kon fa xayru man taxadtum alayhi ajran kitaabullahi bitanbihi wa xawfin an yadi'a dhikrul ili bi adamil liqra'i wa tartili kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu buntu fadli qiraatil qur'aan buntu bi wax kon gëneelu jàngal qur'aan al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu chapitre bii muy cent quatre-vingt daji andi de xadis neuf cent jeexale ko xadis bi nga xamante ne mooy xadis mille un muy ñaata xadis Hmm? onze hadis la parce que inclus neuf cent quatre-vingt-onze mille onze hmm? ci la koy ci la indi léegi nag indiwul ay aaya ci kanam mu tàmbalee li nga xam ne mooy dugg ci hadis yi kon mu commencé hadis bi neuf cent quatre-vingt-onze wa an Abi Umaamata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu iqra'ul qur'aana fa innahu ya'tii yawmal qiyaamati shafii'an li ashaabihi rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah muy commencé kon buntu premier buntu ci kitaabu fadaa'il al-fadaa'il baabu fadli qiraa'ati al-qur'aan di garab gu njëkk téere bi wala buntu bu njëkk wala chapitre ci chapitre bi ah, ci garabu nit ñu sell ci tool ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy hadith 991 mu ne an Abi Umaama mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moo doon abu umaama la siiwe woon lool nag da ngay xam ne dàkkantal la waaye turam après dinañ ko gis te yàgg nañ koo gis moom ash-Shaami mi radiyallahu taala anhu qaala nee na qaala mu ne sami'tu man de dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan iqra'u al-qur'aan mu ne dégg naa yonent bi saa saam naan jàngaleen alquran fa innahu ndax gis nga alquran yati day dikk yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba shafi'an nekk koo xam ne day rammu li ashaabihi ngir ña nga xam ne ñooy waa alquran allah mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibnu al hajjaaj eh, ibnu muslim al qushayri an nisapuri rahmatullahi alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que premier njàngat moom donga ko solo ñu la léeg di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi ko ci bërëb yu bari eh, ñeenti bërëb ci musnad al ansar hadith abi umama al bahili eh, an nabi sallallahu alayhi wa sallam kanta imam muslim mu ngi ko indi ci masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu fadli qira'atil qur'aan wa suuratil baqara rahmatullah ah, mu ne alimamu abulhusaini muslim bnu alhajjaj mu ne haddathani alhasanu bnu aliyin alhulwani mu ne haddathani nettali na man dong sama sëriñ da alhasanu bnu ali alhulwani da alhasanu bnu ali bnu muhammad alhudaliyu muy abu ali ñi ne abu muhammad al-makki rahmatullahi al-hulwani rahmatullahi al-khallal rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana abu tawba mu ne wa huwa ar-rabi' ibn nafi' mu ne ki ñu nettal mooy abu tawba mu ne takoog mooy ar-rabi' ibn nafi' di abu tawba ar-rabi' ibn nafi' al-halabi Tursuusi Abu Tawba rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Mu'aawiyatu mu ne ya'ni ibn Salaam mu ne nettali nañu Mu'aawiya mu ne imaam Muslim ne ki mu ci jublu ba ibn Salaam di Mu'aawiyatu ibn Salaam ibn Abi Salaam Mamtuur al-Aswad al-Habashiyu ñii ne al-Alfaaniyu Abu Salaam ad-Dimashqiyu ash-Shaamiyu dëkkoon fa nga xam ne mooy Hims rahmatullahi alayhi yaquulu mu naan annahu sami'a Aba Salam ah non an Zaydin Muawiya yaani ibn Abi ah, ibn Salam an Zaydin mu jëlee ko ñu naan Zayd muy Zayd ibn Salam ibn Abi Salam gis nga mbokkam la Mamtur al-Aswad al-Habashi ad-Dimashqi ah, ah, Muawiya ibn Salam ibn Abi Salam Abi Salam mooy Mamtur ah kon mooy Muawiya te moom Abu Salam lañ koy dàkkantele mais Muawiya ibn Salam ibn abi salaam maamam ji mooy imam tuur Muawiya ibn salaam ibn abi salaam moom mu jële ci zayd di zayd ibn salaam frère am la ibn abi salaam mamtur hein axu Muawiya mooy frère Muawiya ci frère la ko jëlee léegi zayd maman naw sami salaamin zayd jële ko ci ki nga xam ne mooy seen hein baay seen maam seen maam zayd ibn Salam Muawiya ibn Salam ibn di doomu kan Abu Salam mu jëlu ko seen maam di Abu Salam man nawu sami'a kon Zayd jëlu ko ci maamam bi Aba Salam mu ne annahu ko moom sami'a dégg mu nettali frère am bi Muawiya ken jële na ci Zayd Zayd jële na ci Aba Salam di seen maam ñoom ñaar Aba Salam wax nañ la sànk mooy mam Abu Salam al-Azwad al ñii ne am nuubi nubi nubi nubien la woon c'est quoi la différence entre l'Éthiopie ak ak Nubie la Nubie antique mooy dëkk boobu nga xam ne temps bi Firawna ne moo ne woon ci suufu kole woon ak l'empire l'empire euh, euh, euh, de pharaon ah mooy Nubie mooy tay say Soudan yooyu jëm ci suuf waaw la Nubie waaw alors Éthiopie al Habasha maaruuf moom lu ñu xam la moom Éthiopia Ethiopia tey Ethiopia la ñuy wax waaye mooy alxabasha voilà kon nag mooy moom mi moom Abu Salam am na ñu ne moom xabashi la ñii ne ah ñii ne nuumi la rahmatullah alayhi ad-Dimashqiyu al-Bahiliyu ad-Dimashqiyu al-A'raju rahimahullahu ta'ala an yaqulu nee na moom kon sët bi moo dégg maam ji di Abaa Salaam yaqulu mu naan haddathanii nettali na ma Abu Umaama al-Baahili mu ne nettali na ma Abu Umaama al-Baahili di Sudayy ibn Ajlaan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Riyaah ibn al-Haarith ibn Sahm ibn Amr ibn Sa'laba ibn Ghayth Aylaan Abu Umaama albahiliyu nekkoon Sham fële génn àddina muy sahaaba bu siiw radiyallahu ta'ala anhu yàgg nañ ko gis annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul iqra'u al-qur'an fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashabihi imam Muslim imam al-Baqi imam an-Nawawi fii la ci yem mais xadis bi gën a gudd lii daa niru xadis bi mu ci teg muy bi mu teg ginnaaw xadis bii di xadis Sayyidina an-Nawas ibn Sam'an ñii ne an-Nawaas ibn Sim'aan radiyallahu anhu ah, den niroog boobu moo tax xam naa mu dagg ko yemale fii après mu indi hadith sayna eh, an-Nawaas daal di indi beneen côté bi si no al-imaamu Abu Umaama al-Bahili radiyallahu anhu dana yeneen saa saa dégg naa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi iqra'u zahrawayni albaqarata wa surata ali imran fa innahuma yatiyaani yawma alqiyamati ka annahuma ghamamatan aw ka annahuma ghayayatan aw ka annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjaani an ashaabihima iqra'u suurata al-baqara fa inna axdaha baraka wa tarkaha xasra wala tastatiicuha al-batala qaala Mu'aawiya balaganii anna al-batala as-saxara allah <laughs> dégg nga koy dégg diggaw waxu yonent bi de <laughs> Allahu akbar mais est-ce que nit nga xadis yi saway xaram xaram xaram non il faut dañ koy plante non testoppi non isma marratan ukhra insha allah ah ana mu ne mu ne dégg na aba Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu yaqul mu qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul iqra'u alqur'an fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi iqra'u az-zahrawayn albaqarata wa surata ali imran fa innahuma ya'tiyani yawma alqiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjaani an ashaabihima iqra'uu suurata al-baqara fa inna axdahaa barakan wa tarkahaa hasran wa laa tastatii'uhaa al-batalan qaala Mu'aawiyatu rahimahullah balaghanii anna al-batalata sahrun non ñetti yoon la yeneen saa saa ndax ay jëlaata kon mu ne Seydina Abu Umaama al-Baahili rahimahu radiyallahu anhu qaala mu ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul iqra'u al-qur'aan fa innahu ya'tii yawma al-qiyaamati shafii'an li ashaabihi iqra'u az-zahraawayn al-baqarata wa suurata aali imraan fa innahumaa ya'tiyaani yawma al-qiyaamati ka'annahumaa ghamaamataan aw ka'annahuma ghayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima iqra'u surata al-baqara fa inna akhdhaha barakan wa tarkaha hasran wa la tastati'uha al-batala qala Mu'awiya rahimahullah balaghani anna al-batalata as-sahara léegi <laughs> léegi nag mooy léegi nag kaay lii mooy ñetteel bi def nañ ñett bi insha allah c'est bon léegi Seydina al imam abu ami abu abu umamat al bahili Sudayy ibn Ajlan radiyallahu anhu mu ne annahu ku ne moom sami'a mu ne sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu maan iqra'ul qur'an jàng leen al qur'an waaw la tajuranhu watluhu mu'abbida wastanbita ma shi'ta minhu abada <laughs> min al-ulumi mithlu salih as-salaf id kullun minhum min lujji bahrihi gharaf sànq di wax nañ ko li borom masalik wax waaw waaw yonent bi alei salaatu salaam ne iqrawul qur'an jàng leen alquran bu leen ko gàddaay de bañ a bokk ci ñi nga xam ne ca suuratul furqaan ñoom la boroom bi di wax ne wa qaala ar-rasuul yaa rabb inna qawmi ittaxaduu allah wal iyaadu billah yal nañu ci boroom bi musal ko yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci jàmbat yi muy jàm jàmbat boroomam waaw te képp kenn ci ñu nag war ngaa fexe nag yow nga bañ a bokk ci ñooñ muy jàmbata ah. danaan wa qaala rasul borom bee ko nettali de te day am lu muy am nee na yonent bi alayhi salaam day wax waaw te loolu kañ lay xew bés pénc lan lañ ko xamee ah ndax borom bee ne yow wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamaami wa nuzzila al malaa'ikatu tanziila al mulku yawma idhin al wa kaana yawman alal kaafiriina asiiran wa yawma ya'addu az-zaalimu alaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittaxaztu ma'a ar-rasuuli sabiilaa yaa waylataa laytanii lam attaxiz fulaanan xaliilaa laqad adallanii an adh-dhikri ba'da idh jaa'anii wa kaana ash-shaytaanu lil-insaani khazuulan wa qaala ar-rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittakhadhuu haadha al-qur'aana mahjuuran voilà kon lan la doon wax yawma yawma tashaqqaqu as-samaa bil ghamam bis asamaan si xottee ko nuages yi malaaka yi di wàcc la hawla wala am na hadis bu ko ren saa salaam di wax léegi nga malaakaay premier asamaan yi bu ñu wàccee fekk nit ñu dajale leen asamaan si ubbeeku malaakaay premier asamaan yi gis nga bu ñu wàccee mbindeef yi nit yi ginne yépp ay ni wow foo nekk malaaka yi descente yi yawmal la <laughs> ñu naan leen ne ay naa rabbuna mu ne ñëwagul wala <laughs> ñëw jekki waa asamaanu ñaareel di wàcc malaakay asamaanu ñaareel gina bari malaaka yi ñu ñu ñu njëkk a premier asamaan <laughs> la hawla wala quwwata quel spectacle bu graw noonu la ñuy wàcce di wàcc di wàcc waaw waaw yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu ar-rahmaan wa qaala sawaaban Allah waaw tey la vendredi walillahi alhamdu wal minna tafsir allégé yooyu ñuy partagé par vendredi tey fii lañ yem tey fii yi diini fii nii côté bii partagé nañu ko tey ci ci àjjuma ji <laughs> ñetti fichier par àjjuma yoo xam ne bu ci gudd bu lu mu gudd gudd douze minutes la waaw fay partagé nañu ko waaw fii lañ jamoon fii waaw waaw kon bés boobu nag jamono yooyu loolu di xew yawmal qiyaama wa qaala rasul yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag dina wax keroog ne yaa rabbi e sa borom inna qawmi sama ñoññi de ittaxadu man daal kett naa dañoo jàppe hada al qur'ana dañ koo gàddaay ñoom daal dañoo gàddaay al qur'an wal iyaazu billah ñenn ñi dañoo gàddaay njàng mi mais yaay gis ay jullit ñoo xamante ne nii yàlla xam na ne mën nañoo tax un mois duñ jàngal alxuraan seen téléphone yi ñu ngi yor seen téléphone tout le temps ñu lu leen neex TikTok WhatsApp Snapchat Instagram journaux yeeg wala ña nga xam ne moom ay ay divertissement wala neex football bi wala catch wala yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy basket handball ak ña nga xam ne ñoo ci tegu mais gis nga man nañu toog wax man maa wax un mois ah. alquran duñu ko jàng ñenn ñi am na ci seen téléphone de mu ngi application boobu téléchargé nañ ko application alquran bi le Coran mais bokkul buñ seetee kañ lañ ko gëjalaal wala léeg-léeg ñuy jéem a tranquilliser seen seen esprit yi xaw koo cukkutu ci xool ci ñaari kii tëj kooku sax moo tane sero waaw dara dara dara waaw te dañ koy gis ñoo xam ne mokkaloon nañ alquraan ah. ñu farmel noonu non mokkaloon nañ la c'est au passé mais léegi wallahi alladhi la ilaha illa huwa waa ji suratul takwir mënatu ma te na jël kaamil bi tari ko lépp defoon na ko tari woon na lépp devant ses pairs ci ñu ko doon jàngal ba ay baaraawam ñépp kontaan waaye gis nga ba mu ci pare waaw dem collège wala lycée wala yooyu nekk ci kii yor téléphone lu nekk lay dugg lépp lay xool ba mu des alquran gis nga yenn ay ay vague souvenir la ci am hatta saar yi gën a gàtt suuratul boo ko seetloo mënatu ko te da doon tari suuratul baqara wa ala imran billahi wan nisaa da da leen doon tari waaw da doon tari suuratu Yuusuf suuratu Hud waaw suuratu Maryam suuratu Taaha suuratu Qaaf lépp tari na min al-faatihati ila an-naas